ñaar fukkeel bi ak juróom-ñeent mu nekkoon xadiis Seydina Abu Zayd Usaama ibn Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhum eh, tey nag ñu war a xadiisu fanweer bi fanweereelu xadiis bi eh, moo xadiisu Seydina Ka'b ibn Maalik bi radiyallahu anhu sorewuñu mooy dañoo gudd lool waaw nekkuñu fi nag kon di ko jàng moom ba pare door a tàmbali moo tax dañuy dem comme niñ defoon ci boobu insha allah kon al imam an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne wa an Suhayd radiyallahu taala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala kon mu ne wa an Suhayb mu ngi jële ci sayyidina Suhayb ah radiyallahu anhu yal na borom bi daal di koy gërëm gisoon nañ ko ci suñu jotaay yee ñu génn muy hadith numéro 27 bi wa an abi yahya suhayb ibn sinan ah bi mu doon wax ne yonente bi alayhi salaatu salaam nee na ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu lahu xayr sayyidina suhayb moomu ar-rumi moom moo solo bi mu ne wa an suhayb mu ngi jële kon ci hadith bi ci sayyidina suhayb ibn Sinan ar-Rumi al-Qurashi mawlaahum radiyallahu anhu anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na bii dañuy def comme niñ defoon ci euh, qissatu hadithu euh, Ka'b ibn Malik at-Tawil mooy bi ñuy bu ñu koy jàng di dem noonu bu ñu koy gis noonu ci la ñuy luñ ci war a waxaale dañ ko ciy waxaale ba ba nuñ jeex waaw ndax boo naree dem ni mu guddee gudd euh, daal di ñëwaat day xaw a euh, compliqué kon mu ne anna rasulallahi sayyidina Suhayb mu ne te ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa kaala qaala nee na kaana malikun mu ne nekkoon na yonent na lay saa saamay wax mu ne kaana kaana malikun fii man kaana qablakum nekkoon na benn buur am na benn buur boo xam ne da doon dund nekkoon na ki ñi nga xam ne ci nit ñi nga xam ne ñoo leen jiitoon yéen ñi may waxal waaye ak ñun ñi koy dégg waaw buur na boo xam ne dund na ci époque yu yàgg ya ci jamono yi nga xam ne weesu na waaw wa kaana lahu saaxir dafa amoon benn njabarkat waaw dafa amoon benn njabarkat moo tax ci yeneen riwaaye kaahin daa amoon benn kaahin koo xamante ne nii moo doon am njabarkatam boo xam ne moo ko doon njabaral comme ni nga xam ne noonee la ko al imaamu at-Tirmidhi rahmatullah alayhi mu ne wa kaana li daa yonent bi alayhi salaam bi wax Seydina Suhayb ci riwa ndax eh, hadith bi al imaamu Ahmad da koo solo na ko noon al imaam eh, at-Tirmidhi eh, ak imaam Muslim ndax buy jeexal imaamu an-Nawawi dina ne wax na hadith bi rawaahu Muslim waaw mais imaamu Muslim moo ko solo waaye al imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ak al imam at-Tirmidhi al foofu ci riwaayam dane kaana malikun na kaana min al-muluki wa kaana li yakhanu lahu kon nag yonent bi alayhi salaam ne nekkoon na benn buur boo xam ne benn buur ah wa kaana li dhalika al maliki kaahin dafa amoon benn gisaanekat ab njabarkat boo xam ne yakhanu la moo koy njabaral waaw ab njabarkat boo xamante ne nii moom moo koy njabaral moo koy defar yëfu bu xaaba yi rek waaw moo koy defal eh, mbiru bu xaaba yi kon bu ñëwee ci riwaay imaam muslim bi mu ne kaana man kaana qablakum wa kaana lahu saaxir dafa am benn magicien am njabarkat fa lamma kabira bi nga xam ne nag njabarkat bi ci la commencé di mage mage lool sax moo tax ci riwaay imaam tirmidi bi mu dafa ne ah, dafa wax bi ne ko kat man de fa inni axaafu an amut damay ragal faatu kon nag ah seetal ma koo xam ne dinaa ko jàngal xam-xam bii ndax bu ma faatoo kat fa yanqati'a minkum hadha al-ilm li muy la waaw <laughs> mu ne ko bu ma faatoo damay ragal faatu da bu ma faatoo xam-xam bii dina dog ci yéen mooy dootu ngeen am ku leen koy defal de kon nag utal ma waaw koo xamante ne nii ku ganam ku mën a jàpp la ghulaman fahiman fatinan aw qaala fatinan laqinan fa u'allimahu ilmi haadaa fa innii axaafu an amuuta fa yanqati'a minkum haadal ilm waaw wa laa yakuuna fiikum mimman ya'lamuhu kon bu ñëwee ci riwaay imaam Muslim bi nekk ci euh, Riyaadu Saalihiin mu ne kon nag waa ji njabarkat bi bi mu màggee lool fa qaala lil malik mu wax buur bi ne ko innii qad kabirtu man kat mage naa de fabans ilayya ghulaman moom nag mooy jabarkat bi newul woon fi buur bi nekk xam nga jabarkat yi pour wanee seenu kii tamit ak impression nit ñi nit mooy dañoo bëgg di beru quoi léeg-léeg waaw nga xam ne ñu naan day duggal gaa xalwaat day defal lool bu dee suñu wax léegi ak yooyu quoi te tamit day bañ kii mystère bi gaa yi di garder le fait que duñu ko gis saa su ne taa su ne kumpa tax ñu ñu ñuy xalaat yu garaw yoo xam ne ci la ne ndeke newul ci tus waaw <laughs> ay caaxaan kese la ne <laughs> léegi moom <laughs> mooy njabarkat yeeg façon gisaanekat yi ñoom ñépp mburu faf ko fëriñ lañ rek waaw léegi nag waa ji nag ne ko kon fa mu nekkoon ci biti dëkk bi mu ne buur bi nag ah kon nag ni ngay def fab'as ilayya ghulaman u'allimhu as-sihr yónnee ma gone goo xam ne dinaa ko jàngal la magie dinaa ko jàngal initier li nga xamante ne mooy ak njabar mooy ak magie ah fa ba'atha ilayhi ghulaman yu'allimuhu buur bi daal di def li ko njabarkatam bu mag bi waaw yoral ko mbiru lan mooy xaw suba ak say fu lay mujjee yooyoog ah buur bi nag daal di yebal ilayhi ka ca ca njabarkat ba ghulaman as ngone ab jeune waaw boo xam ne yuallimuhu xale la woon nag ngir mu koy jàngal waaw benn jeune la ko yónnee mu ne waaye wakkaana léegi nag mu xam ne kon léegi xale bii mooy ñëw di jànge fi ci moom waaye diggante lan moo woon ci trajet bi wax naa la jabarkat bi dëkkul ci dëkk bi mu ne wakkaana fi tariqihi ida salaka rahib mu ne nekkoon na moom ci yoon wi nga xam ne mooy jóge booy dem ci njabarkat bi yoon woo wale am na ci diggante ci xale bi dëkk te buur bi dëkk foofu mooy ci ville bi buñ ko mënoon wax tey réewum taax bu ma doon génn ngir ba nekk ca biti koo xam ne benn aset la woon waaw mooy koo xam ne day lëru ne day jaamu yàlla ci karcaan yi xam nga keroog dañuy gis xadis euh, xadis bi nga xam ne moom la al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala indi woon ba imaamul xaafiz ibn Hajar rahimahullah daa la naan li tax mu ne raahib kon loolu dañ ci mën a xame ne ñii nii ci ñi nga xam ne dañoo gëmoon ginnaaw eh, eh, Seydina Isa ñoom la waaw ndax ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii eh, ñoom dañ doon def yoo yële waaw mooy dañ doon mooy rahbaniya walla rahbaniya gi nga xam ne ñoom ibtada'uha mooy nga xamante ne nii ñoom ñoo ko sos dañ koy def nag nee woon nañ bëgguñ ci woon lu dul illa ibtigha ridwanillah te ne ah ngërëmu yàlla de moo leen ci taxoon a jóg waaye nag fama ra'awha haqqa ri'ayatiha waaw léegi nag al imaam al haafid ibn hajar ne woon loolu day li muy wane mooy kon ñi jamonoy sayyidina euh, ay après sayyidina Isa la waaw radiyallahu alayhi salatu wassalam kon mu ne raahib mu ne kon daa amoon benn koo xamante ne nii mooy raahib bu nekk diggante fi buur bi di jóge diggante fi buur bi dëkk mooy mooy fi xale bi dëkk ndax mooy ville bi réewum taax ngir mu dem fi nga xam ne fala njabarkat bi nekk da doon romb raahib koo xam ne da doon lëlu di jaamu yàlla fa mu ne di fa wéet ne jaamu yàlla mu ne wa qa'ada ilayhi léegi wa kaana non non wa kaana fi tariqi idha salaka rahib voilà bu ma soona sóobu ci yoon wi dugg ci yoon wi ngir dem xale bi comme que léegi moom la buur bi tànn ngir mu dem njabarkat bii nga xam ne magala mage na ko njabar mais bu fa doon dem da doon romb benn jaabukatu yàlla boo xam ne da doon ah tëju ci euh, fa mu nekk ruq ba mu nekk di jaamu yàlla voilà léegi nag mooy ki rayoon téeméeri eh, kii ya eh, keroog xadiis boobu eh, téeméeri nit ñi yu yu yu yu manqué benn naan am na kan moo gën a xam ci dëkk bi ñu daal di koy tegtal benn raahib voilà boobu la al imaam doon wax lool kon fa qaada ilayhi léegi nag xale bi ah moom bu ma soona romb waa ji ko fi yàlla boobee da doon toog ci moom. wa sami'a kalaamahu dégluwaale li nga xam ne mooy lim doon wax ci nga xam ne jëlee na ko ci téere yi nga xam ne ñooy téere seen ab yonent yonent ba ba muy toog alayhi salaatu toog di jànge ci moom di déglu ci moom mu ne nag wa kaana idaa ata saaxira marra birraahibi wa qa'ada ilayhi comme que yoon wi am na kon looloo fa am wax na lay fa am mooy caaxaankat bi nekk fee njabarkat bi kat bala fa ànd am na koo xam ne moom jaamukatu yàlla la xale la nag ah léegi lan lay def fa ida fa kaana nekkoon na ida ata saaxira bu waroon a dikkal jabarkat bi ndax bés bu nekk wala daa war di dem di jàngi ngir mu xamal ko euh, li nga xam ne mooy ak njabar bu ma soon a dikkal war a demal dikkal ki nga xam ne magicien bi marra da doon romb biir raahibi ci jaamukatu yàlla boobale wa qaada ilayhi mu daal di toog fa moom nag waaw dugg ci mbaar mi toog fa ida ata saaxir bi ko dégluwaale bu am lu mu koy xamal bi tamit wan ko lay jaamoo yàlla fa ida ata saaxira léegi nag bu fa nekkoon ba yàgg rek jékki rek tëb eh, daal di dem fàttale ko daa waroon a dem ci njabarkat bi mu dem bu dikkalee njabarkat bi darabahu boobu njabarkat bi dóor ko duma ko kay waaw lu tax nga tardé hein lu tax ngay tardé yow daanaka temps yi da ngay tardé rek dóor ko léegi nag fa shaka dalika ila rahib bi gone gi benn bés mu daal di koy wax jaamukatu yàlla bi léegi fa qaala léegi jaamukatu yàlla bi raahib bi ne ko lulukat bi ne ko idaa xashiita saaxira fa qul habasani ahli wa idaa xashiita ahlaka fa qul habasani saaxir waaw léegi mu jox ko benn plan ne ko léegi nan ngay def jabarkat kii jaamukatu yàlla bi ko xale bi waxee daal dóor yi metti na te man ma tardé damay damay dóor te man foog may jaar ci yow fii mu ne ko léegi xam nga nooy def yow daal bés boo ragalatee boo demee njabarkat bi dóor la boo dematee tardé boo tardé danga naan ko habasani ahli sama waa ñoñ sama waa kër ñoo ma téye woon daa miñ ma doon def moo tax ma tardé ñëw way daa xasiita ahlaka waaye bu dee dangaa boo demee ndax boo tardewee ci njabarkat bi boo demee da fay gën a yàgg da mooy day yéex a ñëw këram te bu ñëwee waa kër ni dinañ ko laaj mais yow yow li nga guddee nii nag wala foo ne wax mu ne ko léegi boo ragalatee yow sa waa kër wax la lool nag faqul wax leen xabasani saaxir nee leen ah ci may jàngalkat sama professeur de magie bi le grand magicien li nga ne moo may jàngal njabarkat boroom xam-xamu njabarkat bi moom kat moo ma téye waaw moom waaw xam naa xam-xam bi moom tay kii yooyu tax daal may tardé léegi rek loolu daal la am parade léegi loolu daal la mujj bi wax nga xam ne bu dematee kenn dootu ko dóor fii kenn dootu ko laaj fee lan moo fan nga ne woon waaw danaan rek ah jabarkat bi ma téye woon bu demee ci jabarkat bi euh, mu ne ko sama waa kër ma téye woon. mu ne fa baynama huwa ala zalika bi nga xam ne nag ci kaw lii la nekk waaw nga xam ne daal lii daal lay far di doxalatee mbir yi léegi nag iz ata ala dabbatin azimatin qad habasat an-nas benn jour hein eh, muy dem di sóobu yoon wi moom xale bi dugg ci yoon wi ngir dem rek iz ata ala dabbatin azima mu jóge këram te réewu taax di dem ci magicien bi mais balaa àgg ci magicien bi foog mu jaar ci jabarkat bi foog mu jaar ci jaamu ko fi yàlla bi mais duñ ñëwee ba ci yoon bi dafa génn rek di dox mu gis mbooloo mu bari waaw mbooloo mu baree baree baree bare ndekete dafa am benn bett benn njaay àll boo xamante ni nii moo taxaw ci yoon wi kenn ñameetu la jàll waaw waaw bet bu feras moo tax al imaam al hasan bu dee ci riwaaya al imaamu tirmidhi rahimahullahu taala mu ne ah, bet boobu nag muy eh, kii boobu dabba boobu eh, dinañ tudd ci al eh, al imaam al hasan al basri rahimahullahu taala kene kii la. nu mu tudd kii la da ne voilà da ne fa qaala ba'duhum inna tilka daaba daaba kaanat asadan voilà da kenn ci ñoom xaw ma nag fan laa gisati ñu ne euh, ki wax loolu est-ce que daal imaam al-Hasan ibn Yasaar al-Basri rahimahullahu taala dafa mel dama ko liir fenn waaye daal imaamul Tirmidhi rahimahullah ci riwaayam da ne fa qaala ba'duhum waaw fa bay dane fa baynama al-ghulaamu ala dhaalika idh marra bi jamaa'atin mina an-naas kathiirin qad habasathum daabba fa qaala ba'duhum inna tilka ad-daabba kaanat asadan qaala voilà kon ñoom ñoo ko sax dane ba nga xam nag gone gi benn bés lay robb di dox di dem ci ka muy jànge njabar mu romb booroomu bari li leen téye daal ba mënatuñoo traverser ñépp mooy ñuy dox benn route daal ba benn lim bi embouteillage ñëpp taxaw ku ñëw taxaw lan moo tax ñu taxaw daab benn benn daab mooy benn ba benn ab ab ab animal saros benn njaay àll mu ne fa qaala ba'dhum lenn li ci ñoom ne inna tilka kaanat asada waaw benn mooy ñenn ñi nga xam ne ñoo soroo mbir mi nee nañu ah kenn ne ne ne ne ne dabba boobu la ah moom kii la euh, ak gaynde la woon voilà ak gaynde la woon léegi nag wallahu ta'ala a'lam waaw léegi nag mu ne fa kon moo téye gaa yi benn gaynde dabba azima gu rëy qad xabasati naas kenn ñemewu la jege kenn ñemewu la romb ah, daa wóor boo rombee mu reere nag baa mu añala ah léegi bi nga xam ne noonu la deme ah fa qaala gone gi ne bi mu agsee gis nit ñi ci ci xaal boobu mu ne al yawma a'lamu as-saahiru afdalu am ar-raahib am ar-raahibu afdal mu ne tey moom laay xam insha allah dinaa xam tey est-ce que njabarkat bi moo wala jaamukatu yàlla bi yee moo gën fa axada xajaran gone gi bàyyi ñépp toog taxaw noonu tiit xamuñ ñuy def manu ñoo jàll tagay dagaa ñi nii taxaw gone gi jël benn xeer fa qaala mu ne allahumma in kaana amru raahibi ahabba ilayka min amri saahiri faqtul haadihi dabbata hattaa yamdiya nnaas waaw mu jëlul xeer ne ñaal boroomam in kaana amrul rahibi bu dee mbiru jaamu ko fi yàlla bii mbiru aset bii mbiru kiiri lalu ahabba ilayka moo dina sopp min amri saaxiri ka mbiru njabarkat bee di ma jàngal waay waay kon nag dama lay ñaan faqtul dabba rayal ah, animal féroce bi mu dee ca rawaa imaamu Tirmidhi gaynde gi ci xeer wi bu ma ko sànnee hatta yamdu an-nas bu ko defee nit ñi mën a wëy vaquewu ci seeni préoccupation mën a dem doxi seeni soxla waaw léegi nag faramaha fa qatalaha mu jël xeer bi sànni rek hein euh, rek mu dal gaynde gi gaynde gi bet bet ba daa bëgg a daa bëgg a faatu ci saasi daanu ne këlëb daal di faatu bi nga xamante ne def na noonu wamatam naas nit ñi commencé nag ma a jàll nag dem gis ne ah li taxoon mënuñoo dem faatu na waaw bi loolu amee nag tagg xale bee ko rey ñépp gis fa atar rahiba gi dikkal comme ko ci yoon wi la woon doon def ci musicien ci magicien bi njabarkat bi mais day jaar ci jaamu ko bi yàlla bi fa agar raahiba comme ni mu ko baaxee def mu dikkal jaamu ko fi yàlla ba fa axbarahu mu daal di koy xabaare xabaar bi xew li mu romb nit ñi ak niñ def xeer bi mu jël ñaan après sànni ko mu faatu fa qaala lahu raahib bi mu ko ko waxee nag jaamu ko fi yàlla bi ne ko ah ay bunayya anta al yawma afdalu minni qad balagha min amrika ma ara ne ko ay sama doom yow de tey yaa gën fuuf non yaa ma gën yow dépassé nga ma raw nga ma maa la doon jàngal mais raw nga ma léegi kat balaxa jege na min jote na min amrika ma ara jote na sa mbir léegi li nga xam ne man gis naa waaw muy karamatul awliya mooy li nga xam ne borom bi moom lay teralee parandoom bi nga xam ne da leen di may ñu def loo xamante ne nii day xar baax bu dee yonent la naan mu'jiza bu dee wali yu moom lañ naan karaama waaw waaw mu ne ko yow dépassé nga ma jote na ci sa mbir li nga xam ne gis naa ko wa innaka maa ngi lay yëgal nag ne la kon nag yow yëgal ne sa tuntala dinañu la natt sa borom dina la natt waaw waaw nattoo di kerkeraani law li yaay waaw ku weddi lii laajal xayrul anbiyaa yi te Cheikh Moussa Ka rahimahullah ah mu ne kon dinañ la nattu de fa in ibtuliita falaa tadulla alayya léegi nag leen laa lay wax bu ñu la nattoo nag bu la fa borom tegee ci épreuve ah te épreuve waxoon nañ ci baatu muñ la nekk de buntu muñ waxoon nañ le muñ du neex waaw muñ <laughs> du lu neex lañ naan la muñal doxoon nañ la ci exemple ta fayen ba tiimoon boolam ganaar ba Allahu akbar <laughs> léegi kon mu ne ko wa innaka satubtala mu ne ko nag fa inib tuliita bees la nattoo fala tadulla alayya bul ma tegtal de bul indiqué mukk nit ñi ci man mu ne wa kaana al-ghulaamu yubri'u al-akmaha wal-abras wa yudaawi an-naasa min saa'iri al-adwaa ci côté loolu mu def gaynde gi noonu borom bi may ko loolu muy bokk ci karaamatu lawliya xar baax yi borom bi defal di terale ab waliyoo ab parandoowam mu ne wa kaanal xulaamu te gone gi kat nekkoon na koo xam ne yubri'ul akma mooy da wéral ki nga xam ne dafa juddoo silmaxa ki nga xam ne daa juddu aveugle nekk non voyant de de de de naissance xam nga ko wuute nag ci nga xam ne moom doon na gis après mu silmaxa am na ñoo xam ne dañ doon gis mais après am maladie bu leen dal seenu gis di wàññeeku ba gisatu wala sax am benn produit bu dugg seen bët yi gisaate ñu ñu nekk xam ne euh, non ñu nekk non voyant nekk aveugle xam nga moom bokk rek ka xam ne moom moom noonu la moom dafa judd rek moom ba mu juddoo noonu la silmaxa moom nag gone gi kookee da doon wér wal abrasa ak mi nga xam ne dañoo amul ngaana ak feebaru yaram leepre ak feebar yi daal ci yaramu nit ki der bi di xollee ko nga yooyu xale bi da ko doon faj ku silmaxa woon bu la raayee nii maa mu ñaanal la da ngay gis wayu daawi am yëpp da leen doon faj borom bi da koo defaloon loolu waaw loolu bu bokk liy tegtal karamatu lawliya waaw que ne loolu lu am lu sax fi al-Qur'an wa sunna wa ijma' al-umma waaw dafa sax al-Qur'an sax ci sunna sax ci consensus communautaire julli waaw kenn du ko lu dul koo xam ne ak yërëm yàgg bari waaw waaye am na yeneen am na ay façon yoo xam ne dañ naan la gëm nañ yooyu ne diw. am na ko ñoom loolu lañ gëm dañ naan ci généralement voilà am na waaye alxuraan gis nañ ko lii sunna yooyu yëpp mais ñoom ñu ne ñoom boo leen bëggee désigner ni diw moom am na loolu bu boobaa ñu naa non non non non <laughs> loolu it bokkul ci muus waaw <laughs> léegi kon gone gi da doon def yii yëpp bi nga ne rek ci lay fa sami'a jalisun lil malik kaana qad amiya waaw mu ne mu ne bi nga xamante ne nag noonu la demee fa sami'a jalisun lil malik am koo xam ne da doon toogal benn conseiller bu buur bi hein daal di koy dégg waaw daal di koy dégg koo xam ne da doon toog ak buur bi nekk ñi nga xam ne ñoo doon nekk ak buur bi ah di nekk ci la cour royale yëg ne mu dégg li nga xamante ne nii moom la gone si di def waaw te moom waajoojee kaana qad ami moom dafa silmaxawoon dafa aveugle dafa nekkoon non voyant fa ataahu bi hadaaya kasiira mu ëndil xale bi ëndi ah ay kado yu bari fa qaala bi ñëwee ci xale bi mu ne ko maa haahuna laka in anta shafaytani ne ko gis nga kado yii nii yépp ma teg fii nii ah lii yépp la ñeel mais à condition mooy ci sartu nga wéral ma boo ma wéralee ci sama silmaxa gi nga xam ne moom laa silmaxa sama nekk avre de nii boo ma ko wéralee kado yi yëpp yaa ko moom yow laa ko jox qaala gone gi ne ko inni la ashfi ahada innama yashfi allahu taala waaw ne ko inni man la ashfi ahada man kenn laa fajul da ngaa dégg ne damay faj loolu ñoo ñi la ko wax dañoo juum man fajuma kenn alhamdulillah innama yashfi allah li am ba def kiy faje mooy borom bi allahu taala mi nga xam ne kawe na te yéegul waaw mooy di delloo mbir yi ci borom bi loolu la ñu alquran loolu la ñu yeneen sallallahu alayhi wa sallam bi ñaan nit doo fi nekk lu kii ngay wane sa bopp man la man la man la déedéet bu dee xéewal la borom bi jaaral ci yow ak ay xéewal ay karaamaatam ak yooyu ak lu baax yow santal sa borom waaw waaw in asaabatu gisuñu woon keroog in asaabatu sarraa shakar day sant yàlla borom bi lay delloo mbir fa kaana xayran mu gën ci moom waaw waaye di wane sa bopp di glorifier sa bopp di ngàndal sa bopp di wane ne yaay dara ah keroog ngay suux kon nag mu ne ko man wéraluma kenn mu na ko man kenn laa fajul innama yashfi Allah kii ta'ala bo kii faj mooy boroom bi nga xam ne moo màgg moo kawe te yéegul mu ne ko nag in amanta billahi taala da'awtu allah fa shafaan mu ne waaji nag gis nga boo gëmee nag yàlla mi nga xam ne mooy ci kawe dinaa ko ñaan moom yàlla mu daal di lay wéram waaw ah waaji boom galaa silmaxa de de de naissance loolu lu tuddoo silmaxa mu ne ko ma ne ne ko ca fa amana billahi taala waaji ne gëm naa yàlla nan la ñuy gëmee yàlla wax bu gëm yàlla waaw tudd baatu seede fa shafaahu llahu taala ca saase boo gone gi ñaan mooy loolu dañuy déggee bu la nee daa tuub mu tuub rek yàlla si ba mooy gone gi li wax la de mooy boo tuubee boo gëmee yàlla dinaa ñaan ngir yàlla daal di lay wéral léegi nag gone gi de waa ji gëm gone gi ñaanal fa shafaahu llahu taala borom bi nga xam ne mooy ki kawe daal di koy wéral ci saase waa ji gis ci saase nag léegi mu commencé di gis te masula gis ci dundam te kat toogaalee buur bi la lay toog ak buur bi waaw ci les familiers du roi la bokk léegi nag bi mu defee loolu fa atal malik mu dikkal buur bi nag ca suba ga fa jalasa ilayhi toog comme ni ko baaxee def toog fa mu toog ci côté buur bi kama kaana yajlis comme na mu nekk di toog fa qaala lahu al malik buur bi bi muy xool dag yi ñi ko wér ak gaa yi yi nekk noonu buur yi dañuy nekk ci seen ngàngunaay toog ci turam bi gaa yi yëpp daf nekk nëwe sori ko waaye wër jeg am ñu ko ja wër def ay kii muy xool di xool ba gis waaj mu seetlu ne ah kii de léegi day gis mu ne ko buur bi ne ko fa qaala lahu al-malik man radda alayka basarak na ko yow kan moo la delloo sa gis la la kan moo tax nga ba ngay gis léegi tama soo woon a gis qui t'a rendu la vue kan moo tax ba nga di gis léegi moo la ko delloo xaala waa ji ne ko rabbi sama borom xaala buur bi na ko awala ko rabbun ah, na ko yow da nga am beneen buur bu dul man xaala ne ko rabbi wa rabbuka loo ne ko sama borom te borom yow allahu mooy yàlla fa axadahu buur bi mer waaw mais gars yi nañ ko saisir nañ ko jàpp nu mu gën a gaawee mais soldats les gars yi nañ ko jàpp ñu jàpp ko waaw ci saate garde yi ñëw kay ne ko ciix ci biir bi xëcc ko fa lam yazal yu'azzibuhu hatta dalla ala ko jàpp di ko torturer di ko duma di ko duma di ko duma di ko duma di ko teg ay xeetu supplice ay mettit ba waa ji mënatul dara loolu mu lan la def hatta dalla ala al-ghulam mu daal di tegtale gone gi quoi waaw ne daal boroomam moo ko def waaw waaye jaarale ko ci jeune boo bële ah. ah. léegi nag ñu indi gone gi bi ñu ko andee fa qala lahu malik buur bi na ko ay bu nañ ko yow mooy buur bi xam na ko ndax moom moom sax moo ko choisir moo tànn xale boobu ngir mu nekk jàngi njabarka njabarkatam bi nekk ci biti da ne woon moom léegi mu génn àddina na utal ku ko ku muy jàngal buur bi xam na ko buur bi gis ko ne ko ah ah sama ndoom qad balagha min sihhika ma tubri'u al-akmaha wal-abrasa wa taf'alu wa taf'al waaw ko ah yow sama ndoom daal yow kon sa njabar gi nga doon ñaay buur bi xamul li moom pour moom lii nii njabar la def ba waayam jii doon nekk fii ci ci ci ci ci ci buur commencé di gis mu ne ko yow daal kon jote nga ci sa njabar gi maa la nga xam ne tubriwul at ma di nga ci faje ah ko nga xam ne moom dafa silmaxa juddoo silmaxa wal abrasa ak ki nga xamante ne nii lèpre moo ko dal mooy feebaru de yaram la am waaw ah kon yow daal yow daal sa masi gi nga jàngi woon kon daal wa tafalu ngay def di faj di def di def di def wa tafalu ngay def wa ma ngay def yow saalu sa maji bi daal ak nga foo xam ne sa njabar gi nga jàngi woon loo xam ne yii yëpp danga ko ciy def di def yeneen yoo xam ne tuddalu ma ko léegi fa bi ne ko gone gi ne ko inni la ashfi ahadan innama yashfi allahu ta'ala ne ko man son wala son novice wala buur bi man fajuma kenn kii fay mooy yàlla mi nga xam ne moo kawe waaw léegi yu waxee lii lan moo ko nan la buur bi réagir loolee insha allahu taala la ñuy continuer ba léegi ñu ngi ci xadiisu Seydina Suhayb ibn Sinan ar-Rumi mu koy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kitaabu Riyadus Salihin kon bii di ñëw ñàggal insha allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa